a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa sallallahu wa sallam ala rasulina al amiin nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fayaquulu al imaamu an-nawawiyyu yahyaa ibnu sharaf ash-shaafi'iyyu ad-dimashqiyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wassalaam fil baab asalaasu mi'a wa isnaani wa arba'uun baabu nahyi an as-salaati ila al-qubuur kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre quatre cent non trois cent quarante et un doon wax baabu karaahati al-iltifaati fi as-salaati li ghayri uzr xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille sept cent cinquante six mu ne woon wa an Anas radiyallaahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi lsolaa bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna ba léegi al bi ñëw ba léegi ci suñu téere bii di kitaabul umuur al anha di wax ci li nga xamante ne nii ba léegi ci wàllu julli comme liñ gisoon bii weesu mooy da doon wax ci biiru di gestu ci biir julli lu dul loo xam ne gànta ko waral waaw la ko jiitoon gisoon nañ tere buñ tere di yëkkati sa ay gët ci kaw asamaan si boo julli tey bii tamit mu nekk ci lancé boobu nga xam ne eh, ay chapitre yu gàtt la ay benn xadiis lay indi wala ñaar tey mu ne baabu buntu eh, annahyi tere an as-salaati ila al mooy di julli jàkkaarloo jëme ci xabru waaw xabru yi waaw mooy di julli yow fi nga jublu ay xabru ñoo fa nekk waaw lan moo ci ne lan mooy àtteem wax na ko mooy dañ koo tere léegi nañ ci taxaw tuuti insha allahu tabaraka wa taala al imaamu xadiis fii nii bunt bi indiwul laaya comme bon fan yi yëpp ah jamono yi indiwul laaya ci kanam Euh, benn xadis kese la fi indi muy xadis mille sept cent cinquante sept mu ne an abi marsadin kannaz ibn al-husayn radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tusallu ila al-qubur wala tajlisuu alayhim rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamul xaafis muy tàmbale an-Nawawi mu ne an Abi Marsad hadis mille sept cent cinquante-sept mu ne mu ngi jële bi saxaaba boo xam ne mooy Abu Marsad la tuddoon waaw ku rëy mbiroo gi nag waaw abu marsad abu marsad abata sa waaw mu ne num tuddoon kannaaz ibnu al-Husayn looloo doon turam mais dàkkantalam moo doon abu marsad di al-Ghanawi di baayu marsad ibn abi marsad waaw doomam tamit saxaaba la woon nga xam ne ñoom ñaar ñëpp fekk nañ Badar allahu akbar allahu akbar xalifu Hamza ibn Abdil Muttalib nekkoon allié wu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib moom Abu Marsad mi radiyallahu anhuma allah shahida badran wal mashahida arki yàlla la wa kullaha aw fu oh. yonent bi alayhi salaam taxaw Badar fa fekk na ko xar yëpp may jaloore moom laa tu'addu wala tuhsa waaw bokk njëkk a ci lislaam Allahu akbar wala ca Quraysh aliyewu Seydina Hamza la ibn Abi Talib asadullahil wa asadu rasulih waaw léegi moom nag moo ne qaala mu ne moom Abu Marthad tuddoon Kannaz ibnu al-Husayn annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu naan la tusallu ila al-qubur bu leen julli jëme ci xabru yi de waaw bu leen di julli def xabru bu mel ni seen xibla ngeen jëm ci moom wala tajlisu alayha ta bu leen ci toog bu leen toog ci xabru loolu dees ko tere waaw loolu moom des koo tere mu ne rawaahu solo na li muslim al imaamu abul husayn hmm? euh, muslim ibn al hajjaj beneen côté bi dinañ ci ñëw mooy beneen côté wala tajlisu alayha parce que imaam def na ci bunt waaw mooy chapitre trois cent ñun ñu ngi trois cent quarante deux trois cent quarante sept baabu tahrimul julus ala qabr loolu lay indi kon mooy eh, côté hadis bi masala yi jëm ci loolu dañ koy bàyyi ba àgg foofu insha allahu taala léegi kon euh, mu ne kon imaamu muslim abul xuseyn rahimahullah mooy ki solo xadis bi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce al imaamu muslim rahimahullah moom kese dong képp rek mooy ki nga xam ne moom moo solo suñu xadiis bi ñu ne la déedéet hadis bi sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad indi na ko ñaari bërëb musnad ash-Shaamiyyiin hadiisu Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhu waaye indi na ko tamit ci hadiisu kii moom tuddu kii dul bokk al imaam Abu Daawuda solo na ko kitaabul janaa'iz baabun fii karaahiyatil qu'uudi alal qabri na ko imaam at-Tirmidhi ak an-Nasaa'i ñii ñoo ñi ko solo al imaamu muslim rahmatullah ala al jamii muslim mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz baabu nahyi wi shurah yi def ala an al juluusi ala al qabri wa salaati alayha mu ne mu indi ci bon ñaari yoon la ci indi loolu nag imaam muslim bu ko defee borom xam-xam yi yoon yi gis nii day dafa am boo xam dañ jàpp ne euh, surtout deuxième bi euh, ndax da leen a rangale deuxième bi mu indi version hadis bi ñenn ñi boo yenn boroom xam-xam dañoo jàpp ne Seydina Abdallah ibn Mubarak dafa juum alors que loolu dara la juumul voilà juumul te moom wéetewul ci solo hadis bi noonu voilà kene hadis bi daa am ñaari yoon yoo xamante ne imaam Muslim nag loolu la xam moo tax mu indi ñaari ñoon yëpp saxal leen te ne bu ci nekk bu kenn jàpp ne njuumte da ci am njuumte amu ci te loolu mooy dëgg voilà kon euh, léegi mu ne wa hadathani kon nettali nañu ali ibn hujr as-sa'di mu ne ta nettal wa hadathani nettali na man dong man muslim ali ibn hujr as-sa'di di sama sëriñ di ali ibn hujr ibn iyas ibn muqatil ibn mukhadish ibn mushamrikh al-baghdadi as-sa'di al-hafiz abu al-hasan al-marwazi baghdadi la woon tamit gëre àddina cent cinquante quatre alhamdulillah génn àddina li nga xam ne mooy deux cent quarante quatre rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana al-Walid ibn Muslim mu ne ki ñu nettali mooy al-Walid ibn Muslim al-Qurashi mawlaahum Abul Abbaas ash-Shaami ad-Dimashqi umawi la woon mawlaahum gane àddina cent dix-neuf génn àddina cent quatre-vingt-quatorze am na wuute an rahimahullah an ibnu jabir mu jëla kuñ naan ibnu jabir ibn abdurrahman ibn yazid ibn jabir al-azdi abu utba as-sulami ash-shami ad-dimashqi ad-darani abu utba rahimahullah génn àddina cent cinquante trois am na wute an busr ibn ubaydillah mu jëla kuñ naan busr ibn ubaydillah al-hadrami ash-shami rahimahullah génn àddina cent dix hmm? an wasila mu jëlu ko ci Waasila ibn al-Asqa'i saxaaba la ah Ibn Ka'b ibn Amir ibn Layth ibn Bakr ibn Abd Manaf ah Abu Muhammad ñi Abu Qursaafa ñi Abu al-Khattab Abu Shaddad wala Fasila Fusayla hmm, dëkkoon Sham waaye ne woon na Basra génn àddina moom vingt-deux ans ah, laata hijra Yonent bi alayhi salaam ah. génn àddina la 83 menam saxaaba bu siiw an abi marsad mooy saxaaba la bu jële ci saxaaba riwaayatu saxaabiin an saxaabi abu marsad mu an abi marsadinil ghanawi muy kannaz ibn al-husayn ibn yarbu' ibn amr ibn yarbu' ibn kharasha ibn sa'd ibn tarif abu marsad la siiw woon al-ghanawi ash-shami wax nañ la saxaaba la boo xam ne moom ohoho oh, shahida badran wal mashahida waaw te doomam tamit badri la comme muy marsad ibnu abi marsad waaw dañ koy abu marsad mooy bàyyi marsad mais kannaas la tuddoon doomam jooj di marsad ñoom ñaar ñëpp fekk nañ ghazwatu badrin te tamit am na benn euh, euh, mooy marsad doomam ji dafa am doom ju tudd unais ah boobu it moom unais ibnu marsad ibnu abi marsad ñoom ñetti ñëpp ay saxaaba lañ radiyallahu taala waaye kër gu barkeel waaye fadlullahi waaye xam na ci morom bi sottil nit yi amin qaala mu ne Seydina Abu Marsad nee na nekkoon aliyewu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la tajlisu ala al qubur wala tusallu ilayha voilà nii la ko indi mooy di toog gi la njëkk wax fii la tajlisu ala al-qubur wala lu ilayha léegi imam Muslim indi beneen yoon bi nga xam ne moom la ñun ñu naan bon lii Ibnul Mubarak est-ce que moom moo ci juum ñenn ñu naan sûrement moo ci juum alors que dara la juumul <laughs> voilà <laughs> imam Muslim da cee teg mu ne wa haddathana Hasan ibn Rabi' al-Bajali mu ne nettali suñu sëriñ di Hasan ibn Rabi' al-Bajali di al-Hasan ibn Rabi' ibn Sulayman al-Bajali alqisriyu abu ali alkuufi euh, euh, rahimahullahu taala rahmatan waasi'a génn àddina la deux cent vingt hmm? qaala mu ne haddathana ibnul mubaarak mu ne ki leen nettali mooy ibnul mubaarak bi abdullah ibnul mubaarak ibnu waadih alhanzaliyu tamimiyu mawlaahum abu abdirrahmaan almarwaziyu alxuraasaaniyu génn àddina cent dix-huit génn àddina cent quatre-vingt-un hmm? Eh, an Abdurrahman ibn mu jëlee ku ñu gis nañ ko sànq ci riwaaya bala rahimahullahu ta'ala an Busr ibn Ubayd Idris voilà mooy dafay dokk diggante waasi la mooy Busr fii lañ jàpp ne mooy njuumte gi waaye pourquoi fii kon Abdallah ibn Mubarak moo fi dugal Abu Idris alors que càllale bi ñu jógee Busr ibn Ubaydillah ci Waasila direct la ko jëlee ñu ne loolu lépp du problème Busr da koo jëlee ci Abu Idris ba pare ko dajawaat yi la jëlee ko ci moom loolu kese la léeg-léeg mu nettali ko ci yoon bi léeg-léeg mu ko euh, nettali ko ci beneen yoon bi loolu képp la voilà kon Busr ibn Ubaydillah mi ngi gis sànq tamit fële an Abi Idris al yi tey mu dugal. Abu Idris ne Aidullah ibn Abdillah ibn Amr nga xam ne muxadram la woon hmm? fekk na jamonoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bésub Hunayn la juddu xareb Hunayn moom ci la juddu moom <laughs> waaw <laughs> mooy la huit quoi ndeysaan mais gisul yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? boroom xam-xamu waa Sham Abu Idris ah, Abu ah, Abu Idris ah, al-Xawlaani di Aa'idullah ibn Abdillah ibn Amr euh, euh, radiyallahu anhu génn àddina la quatre-vingt léegi euh, moom mu ne an Waasila ibn al-Asma'i mooy fii nii càllale bi diggante Busr ibn Ubayd ak Waasila daa am Abu Idris moom lañ la wax gis nañ ko sànq muy Waasila ibn al-Asma'i an Abi Marsadin al-Ghanawi radiyallahu anhuma annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa tusallu ila al-qubur wa laa tajlisu alayha bii nag la imaamu Nawawi indi ci Riyaad bi léegi lii nii kon xadiis baa ngi nii walillahi alhamdu wal minna léegi baabu nahyi la wax an salaat ila al-qubur noonu la ko imaamu Nawawi tuddee buntu tere julli jublu ci xabru yi léegi imaamul léegi li kaalim ak suñu bunt bi mooy leer salaam moo ne laa tusallu ilal qubur bu leen la tere la bokk te an nahyu al mutlaq yaqtadi at tahrim loolu moo ne dina ñëw ci masala yi léegi al imaam an-Nawawi allah rahimahullah al minhaj mu ne fiihi tasrih fiihi tasrihun bin nahyi an as-salati ila al qabr mu ne qaala Shaafi'i rahimahullah wa akrahu an yu'azzama maxluuqan hmm, hatta yuj'ala qabruhu masjidan maxaafatal fitnati alayhi maxaafatal fitnati alayhi wa ala man ba'dahu mina nnaas mu ne hadis bi nekk na ci lu leer naññ ki tere guñ aaye di julli jublu ci xabru mu ne moo tax suñu sëriñ ba Shaafi'i rahimahullah di Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i yu nee na wa akrahu man de sit naa bañ naa an yu'azzama maxluq ñuy màggal am mbindeef xatta ba ni ñuy defee xatta yu ñax la ba ni ñuy defee xabrahu ab xabru masjida def ko jullee ko sujootukaay jullikaay ci fab jàkk maxaafata ragal al fitnata alayhi fitna tàbbi ci moom moom mooy ñu ko suul waaye wa ala man ba'dahu min an naas ak ñii ñëw gannaawam ci nit ñi loolu la imaam an-Nawawi wax ci al-Minhaj léegi nag fii daa am ma masala kon mooy fii day am mooy day wone kon ah, tasrihun dafa leer nañ bi nahyi ani salaati ila al-qabr loolu yoreen saa sam tere na ko ndax laa tusallu moom leer na léegi nag sauf ko xam nga nag fiq moom ah, est-ce que nag mu des ah waaw waa nax yi gi léegi li tahrim la wala déet hmm? mooy est-ce que mooy dañ waral ne dafa mooy tere gi day dafa xaram ah wala déet boroom xam-xam yi nag wute ci masala yi euh, julli jëme ci ab xabru waaw wala ngay julli ci biir xabru ba wala ngay julli ci kaw xabru bi <laughs> loolu wax nañ li nañ ñëw fële ci toog bi chapitre trois cent quarante-cinq insha allahu tabaraka wa taala léegi kon boroom xam-xam ni ñu wute ci julli jublu ci xabru waaw al imam ahmad rahimahullah pour wax ki gën a boobu moom que ni daa xaram bi de toute façon ak moom <laughs> an na yu mooy règle usul yi rek <laughs> waaw ahmad rahimahullah ne moom julli ci maqbara fu ñu denc ay néew parce que buñ ko fa dencee boo julli de toute façon di nga jàkkaarloo ñeen la loolu dafa xaram te nag deful benn différence entre néew boo xam ne dañ koo sulli wala déet wal deful tamit benn teqantal benn différence entre yow foofu da nga fa lal dara nga xam ne mooy euh, bon néew ya fa nekk mooy sobe du jóge dara du jóge seen yaram sobe du fa laal nga am loo falal comme basang loolu lépp nee na loolu lépp yoon moom yooyu yëpp a ci yam waaw que mu nekk tamit ci biir xabru yi wala mu nekk loo xamante ne benn bërëb boo xam ne ci xabru yi la bokk ci cimetière yi la bokk waaw waaw mais dañ faa suul nit dañ faa suul ay nit wala mu nekk ak kër goo xamante ne ni mooy nit ki ñu ko ci xabru yi jiw suuluñu ko ci almeera mais daa am fu ñu ko suul foo xam ne bërëb spécial la moo xam biir këram ak loolu fa mu nekk mooy nga fay julli wala jublu fu jublu loolu dafa xaram waaw te lii imaam Ahmad wax moom la zahiri yi comme ni nga xam ne moom bettu kenn fii mu ne <laughs> daanaka ñoom boo yàggee ne da ngay xam ku nekk lan lay waxee rek <laughs> waaw. <laughs> waaw te boobu nag ñu ne julli que ça soit nag almeeru jullit ak yéefér ci ma non c'est pas que bu dee almeeru yéefér lañ ko bu dee almeeru jullit non almeeru jullit ak loolu man di nekk julli jëm ci foo xam ne dañ faa suul ay nit jàkkaarloo foofu dafa xaram waaw waaw ba waaw noonu bon imam na Hazm nag rahimahullah comme que moom <laughs> zahiri mu mag bi <laughs> nee na lii nag ñu wax nii dara ñun ñii rek dañ cee wéetul waaye imaam Ahmad ak ñun ñii wéetuñu ci ah parce que Ibn Abbas nañ ko ci moom hmm? eh, naka noonu Seyna Anas mooy xadiisam bu siiw bam nay sax imaamu Buxaari eh, Seyna Anas ne Seyna Omar damaa gis muy julli eh, bon ndeke man ci ab xabru laa jublu mu tere ma naan ma naan ma <laughs> al qabr al qabr laa tusalli ilayhi naan ma waaw mooy Seydina Anas xamul ne woon ne fi mu jublu daamu amub xabru Seydina Anas nag Seydina Omar di ko di ko di ko di ko kii ne ko yi Anas al xabru al xabru laa tusalli ilay waaw <laughs> waaw mooy ñu ne loolu day Imaam Ibn Hazm jàpp na yooyu yëpp day war a ne kon loolu Seydina Omar ñoo bokk mazhab ah. voilà parce que sinon du gis sëy anas di julli jublu ci xabru moom bi xamu ko woon sax mu koy mu koy mu koy mettre en garde nag xabru la xabru xabru nga jublu de <laughs> waaw waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu quoi am na tamit lu ñuy nettali ci Seydina Ali ibn Abi Talib kene radiyallahu anhu kene moom tamit hmm, loolu la quoi hmm. ak Euh, loolu lépp imaam Ibn Hazm moo koy moo koy nettali voilà ay yu muy solo ci saxaaba yi ne loolu yëpp day wane ne ñun ñoo bokk position ñoo bokk madhab ñii nii quoi Abu Seydina Omar Seydina Ali ibn Abi Talib Abu Hurayra Seydina Anas Seydina Ibn Abbas ba pare xamuñu ko wuteeg ñoom ci saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum hmm? kanta imaamu Shaafi'i <laughs> wala bon dañoo waroon a njëkk sax xanafiya yi ñooy mag ñi mais bon mais nañ rattrapé loolu weesuut wax nañ imaam Ahmad ñoom la waroon a mujj sax tax ñoom ñoo mujj ak zahir yi léegi kanta imaam euh, Abu Hanifa an-Nu'man alayhi ridwanu rahimu rahman moom ak el imaam As-Sawri ak al imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhim ñoom seen mazhab mooy dañoo sit di julli ci almeer waaw waaw ñoom dañ koo sit kanta imaamu Maalik moom la ne loolu dara newu ci mën nañoo julli ci ay almeer te amul dara luñ ci sit waaw <laughs> kanta imaam Shaafi'i rahimahullah rahmatan waasi'a moom dafa def takkantal diggante xabru boo xam ne dañ koo sulli ak bu dul bu ñu sulli bu dee ne nga xamante ne xabru boo xamante ne sulli wuñu ko te euh, parce que bi ñu sulli bu ñu ko sullee lenn la moo ñu génn àddina seen yaram yeeg seen li jóge ci ñoom jaxasoog suuf si ak li génn ci ñoom bu boobaa mu ne lool amuñu droit di fa jullee ndax daa am sobe bi waaw bu dee nag nit ki julli ne ci wet gi foo xamante ne lii lépp amu ca loolu day baax waaw moo tax al imaam al Nawawi rahimahullah mu ne amma hukmul mas'ala waaw waaw fa in tahaqqaqa anna al maqbara manbusha lam tasih as-salat lam tasihha wala lam tasih salatuhu fihi fiha bila khilaf idaa lam yabsut tahtahu xëy te gis nga mu ne ak ñoom seen mazhab lay leeral nii euh, ñoom liñ ci al-Majmu' la ko doon wax rahimahullah ñoom Hanafi ñoom ñoom Shafi'i yi mu ne bu dee ne àttee masala julli ci foo xam ne xabru dafaa ne bu dee ne dafa leer ke ne bara bi mooy euh, kañ fa suul dañ koo sulli dañ koo sulli loolu daganul nit ki julli foofu ci loo xam ne amul wuute Ah, bu dee ne lalul ci kaw foofee suuf see nga xam ne fa lañ suuroon kenn lalu ci dara parce que dañ naan suuf si moom daa daa daa daa sobew waaw waaye bu dee ne leer na ne kenn sulliwuleen sulliwuloon kañ fa suul ah, moom ak julleem foofee day wér ci loo xam ne amul wute loolu mooy seen masam ñoom mu ne wa hiya makruha karahatu tanzih waaye nag dañ koo sib subu cibeel a duñ naan cibeel mais di àggul ci xaram mu ne wa in shakka fii nabshiha fa qawlan bu dee nit ki daa ñëw ne yéme fii néew yi dañ ko sulli dañoo sulli woon ñu fi suuloon wala déet muy sikki sàkka mu ne am na ñaari wax bu ci gën a dëgër mooy tasihhu salaa waaw mooy man na day wér mu jullee fa waaye ma al ànd ak si beneen bi mu ne beneen wax li mooy loolu dara dere dere dara dara du wér waaw loolu moom dara du wér wallahu taala alam léegi wax ji fii parce que imam Maalik ma jàpp ne lii santar lañ ci sibul waaw mais maadaama nit ki tamit euh, bon euh, <laughs> mooy lii mooy waxtu boroom xam-xam ne Hanafiya yi rahmatullah alayhi imam as euh, ak ñi ànd ak ñoom al imam al-Awzaa'i ñoom dañoo mais si jullee ko dañ koo si ñoom ci ci rek la ñu yi imaamu Maalik ci boppam moom ne ma ne amul dara lees ci sit quoi <laughs> waaw <laughs> ba pare euh, Shafi'i yi ñoom def takkante tekkantal diggante xabru bu ñu sulee bu ñu suliwul waaw bu dee ne ba ñu suli daa jaxasoog yaram beeg yooyu yooyu non waaye bu dee am nga loo ci lal. déedéet imaam Ahmad nag ak Zahiri yi ma ne sawaay nahyi bi tere bi c'est lil dafa xaram nit ki di jullee foofee waaw te nit ku ci jullee nag mooy yow ba faw mooy yow sa julli baaxut en fait loolu na dafa xaram léegi day am bàkkaar mais ajzaaru non non non non non ajzaaru salaat non non mooy yow moo tax imaam Ahmad doon wax naan <laughs> man salla fi maqbaratin aw ila maqbaratin aada abada waaw képp koo xam ne julli nga ci ab almeer wala nga jublu ci ab almeer wala ay bàmmeel wala ab bàmmeel kooku day day day reprendre ak julli bi bopp mooy baaxul waaw alhamdulillah mooy julleen joojee baaxul ah waajo day julliwaat jarul nag muy sonal boppam julliwaat moom dina ko def waaw <laughs> day julliwaat ba faw ba faw faw faw faw faw faw faw waaw mais luñ ci man di wax dañ naan euh, li gën daal mooy nit ki ñëw mooy tanu ko loolu waaw parce que bu ci dara nekkul woon suy naa Anas suy naa Omar quand même du ko gis muy julli mu naan ko muy jublu fenn bëgg a julli di fa jul mu naan ko mu naan ko Anas <laughs> al qabr al qabr waaw di ko mooy tanu ko lool bu doon dara newu ci amul sax surtout mi ci biir sax amul ci loolu day xaw a naqaree wax en plus waaw entre xanaa dañu ko sit bu dee ne bien sûr waa ji nekkul ci ay sobeta tamit lorul ñamuy foofu ya ah. waxuñ la nga ñëw taxaw ci kaw xabru bi julli fa parce que loolu kii bi ñu la wax hmm, que bunt buntu bi deux euh, euh, kii quarante trois quarante sept bi ñu war a gis trois cent quarante sept bi loolu lay leeral que ne euh, mooy toog ci dañ coo tere te booy julli doo taxaw ba pare bi ci toog ci lool di taayaag yooyu loolu waxu loolu <laughs> voilà mooy xabru boo xam dañoo sulli xabru bi nga xam ne suuf si tasaaroo foofu loolu la ñoom imaamu Shaafi'i di wax mais loo ñëw xam ne fii ab xabru la nga taxaw ci kawam di kàbbaar allahu akbar di julli parce que da nga koy diisal loolu dinañ gis masala boobu que ne loolu moo gën a dëgër ne loolu dafa xaram xaram la def waaw toog bàmmeel loolu da ngay te loolu dafa xaram waaw liñ jëlee nag yenn salaf yi ne dañ ko doon dañ ci doon toog dañ naan ñooñu lii moom da leen dikkalul kese yeneen saa saa liñ ci wax te dinañ ko gis foofu insha allah waaw moo tax daal euh, mbir mi daal mu ngi noonu nit ki na moytandi lépp loo xamante ne nii boroom xam-xam yi dañuy wute ñenn ñi xam nga imaam Ahmad ak Zahiri yi li ñu wax dafa leer kenn képp koo xam ne surtout imaam Ahmad julli ge demee ci xabru wala ci xabru yow na la leer ne ba faw da ngay julliwaat. nit nag da ngay sàmm ngir si diine quoi non ah non léegi non sa waay am nga feneen foo jullee jullil feneen quoi waaw nga bañ dugg ci loo xam ne da nga koy def ba pare ñenn ñu naan la sa dara baaxul ñu naan la baax na wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu lañ jeexal suñu chapitre bi ak suñu masala bi gis nga gàtt la yaa bay <laughs> walillahi alhamdu wal minna léegi bii di ñëw ñu gis euh, euh, beneen chapitre waaw boobu ba léegi ci wàllu julli euh, ndax soit bii di ñëw bu dee am nañ temps def ñaari chapitre yi ci la ñuy tëj suñu tom bi wala bu dee man bu dee amuñu temps bi mooy parce que ñaari chapitre yooyu ñoo ñu dese ngir ñu tëj suñu tom bi tom bi ci chara bi muy soixante-quatorze bi tekkiwul ne kitaabul umuur al manhiyya dafa jeex dinoo des na parce que des na tuuti wallahu taala alam kon bii ni ñëw ñu jël chapitre trois cent quarante-trois insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi